borom bi du togg jot benn bakkan lulul la mu man la mu am taaqa la mu am kattan la mu am mën a def moo tax règle boobu ñu la waxoon al at taklifu shartuhu al imkaan borom xam-xam yi bul yaakaar ne yooyu dañuy toog rek di xalaat naan wara lii moo war a nekk règle lii lañu war a doon déedéet lépp min al qur'aan wa sunna ci al qur'aan ak sunna lu jóge te règle boobu fii la jóge al al al al at-taklifu shartuhu al-imkan togg jëf responsabilité nit wala teg loo xam ne dañu naan no yow lii nga def loolu condition mooy lañ kañu naan defal lii mu man koo def moo tax ko jël laa yukallifu llahu nafsan boroom bi du doggu jëf benn mukk illaa wus'aha lu dul la nga xam ne moom la ko may mu am kàttanu def ko ne dafa impossible mooy li ñu wax sànk naaw leen te joxuñu possibilité ñu naaw loolu borom bi du ko teg gàll benn jàll waaw waaw mais seen raxas yi nga xam ne noonu la juddoo léegi yow bu timisee da ngaa war a xool par force sa jàppatalu ko mu mën a xool loolu borom bi du ko def <coughs> waaw moo tax hatta ñi nga xam ne ay handicapé mu ne laysa ala al a'ma haraj wala al marid haraj même dem guerre ñoom ñun dañ koo teggil borom bi du leen ne par force dem leen waaw <coughs> bu ko noon nag ci lépp illa wusaha laha léegi nag bu loolu leeree ba am waaw bu loolu leeree ba xam dara am naa benn la <coughs> waaw waaw mais euh, pour bañ a génn fi nga nekkoon ci waa Quraysh Ummu Jamil nga waxoon du noonu nga wax noonu la tudd waaw mooy Arwa Arwa bint Harb imraatu Abi waaw waaw léegi lu doon sam yaa fay kayow mais borom bi da leen wax ñoom ñu gëm yàlla mais borom bi xam na ci xam gu jiitu que ne ñoom mënuñoo gëm que duñu gëm lu bind la ci ñoom waaw léegi mais loolu bokkul ci laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'ahaa moom boroom bi eh, wusaaha boobu mayu leen ko ah eh? dañ naan mooy ne borom bi bu lee boo xoolee côté wu am nañu possibilité gëm ak gëm fa man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur ku mu soob ci yéen ah na gëm ku mu soob nga weddi loolu borom bi defal na leen loolu libre arbitre boobu am nañu ko ràññee ba xool ràññee googu borom bi jox na leen kon dëgg la borom bi ci maanu la defoon nit ñi moom de façon Abu Jahl Abu Lahab ñoom arwaan yi dogaloon na ci lu njëkk kër ñii moom lu mu man di demee duñu gëm waaye taxul mu ne waxul na yeneen tubaab saa saa bu leen woo bii da leen malgré waaw woo ñoom ñépp ci diine waaw. yónni ko yaa ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik yow nii ndaw yàlla bi ma yónni mu yow sayyidina Muhammad jottali li borom bi wàcce ñu tukkee ci moom ci sa borom boo ko deful fa ma ballaghta risalata jottali woo message am jottali woo bataaxal bi mu la joxoon te bu dee nag nit bu leen ragal ñoom bu ñu tax nga bañ a doxal li ma la digal ndax wallahu ya'simuka min an-nas borom bi moo lay muccal moo lay musal ci ay nit ba li ma leen te sant dina àgg même bu dee neexu leen walaw kariha al-mushrikuun même bu dee seen xol yi di ko métti nekkal ci li ma nekk man maa la garantie ne dina àgg waaye defal boo ko deful nag defoo ko te ñooñu moo waroon di waxoon ne jottali leen ñoom ñi ci lay mooy borom bi ci maanu teeb la def ne ñii moom du mën a gëm tuutu mais nag nañ leen ko wax ndax mu nekk lay ci seen kaw ëllëg moo tax ñoom ñii kenn mënu la ñëw ëllëg ne Abu Lahab mënu la ñëw ne man non kenn woowu woon ci diine borom bi kenn xamalu ma woon ndax wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula borom bi nee na man nekkuma di mbugal jaam yi lu dul ma yónni am ndaw ci ñoom ñoom nag lay boobu duñu ko am waaw lay boobu borom bi loolu la yàq ci ñoom waaw mais ñoom ñaata kàddu lañ doon wax aman naa man ñu ko woon a wax manoon lañ ko wax mais borom bi ci ndogalam yi maadu teem la def mais ñoom moom du ñu ko mën a wax aman naa bima unzila ilayka min rabbika ya muhammad sallallahu alayhi wasallam bi loolu la leen xañ mooy ne loolu boo ko xoolee xaqiiqaay mbir yi mooy borom bi teg nañ loo xam de toute façon ñoom du ñu ko mën mooy ñoom du ñu mën a wax loolu waaye nag woo leen mën naa nekk te jox na leen lu ñuy nangoo mais borom bi nga xamante ne mooy dogal lu ko neex dogalal ci ñoom loolu kon nag la yukallifu llahu nafsan waaw waaw borom bi mukk du gàll benn bakkan illa wusaha mooy il faut côté yi ñu koy xoole la rek bu lee ko tey ñoom lañu woo dégg nañu xam nañ ràññee nañu lii wan nañ leen li baax bañ xam ko wan leen ne lii baaxul ñoom ñooy décider choisir lu leen neex mooy borom bi may na leen loolu lépp ñu mën a ràññee gàll leen la fait lii di yéen ko mën a mën accès ci yéen ngeen comprendre ko léegi doxal leen léegi nag doxal googu nag la boroom bi am ñoo xam ne ñoom la tam ba am ñoo xam ne dañ leen a seetaan ci maadu teen waaw kon nag borom bi. du technique mooy ñoom c'était pas nekkul ne ñoom amuñu borom bi amuñu capacité wax ne gëm nañu seen lan nañu mën nañ ko wax seen jëf yi manoon nañu taxaw di julli mooy loolu ñoom nekkul ñoo xam ne comme li ñu ne waa yi naawal ñoom amuñu loolu du loolu <laughs> manoon nañu ko wax waaye borom bee du wal bu ñu ko wax kon mooy borom bi li mu leen digal ne leen gëm leen ñoom mën nañu ko ci kaw côté boobu mooy ne du loo xam ne c'est impossible dafa tële seen cër yi wala seen laaj nañ wala seen jëy yu koy sujjóot loolu borom bi may na leen ndax fii la ñuy faqasalu daanoo wala sëgg di am lu ñu farat yooyu yëpp daanaka position julli yëpp daan nañ ko def ci leneen waaye du ñu ko def ci ngëm yàlla kon mooy loolu du dañoo incapable de geste yi borom bi may na leen ko ñu man ko waaye nag du ñu ko defal yàlla <laughs> waaw. kon laa yukallifu allahu nafsan illaa wusaa laa ñeel na ko bu wom nag leeree ka at taklifu shartuhu al borom bi du gàll benn bakkan lu dul la mu man la mu ko yaatal mu man koo taxawe bu boobaa nag lahaa bu commencé jëf nag na ko leer bakkan boobu bu nekk na xam ne lahaa moom dala ñeel ci lu baax maa kasabat la mu faat ci lu baax ngir moom la de képp ku jaamu yàlla c'est pour waaw wa alayha waaye ca kawam lay këpp nag maktasabat alhamdulillah la nga xam ne moom la sàkku ci lu yées def safaan conséquence ca kawam lay dal bu fi nekk bañoo jaamu yàlla di def lu ne jàpp ne ñoom diw ñooy lay encaisser duñ la encaisser de waaw <laughs> waaw kon nag loolu la borom bi nag dañoo defal xéewalu xeetu yonent bi ay xeet ay mbir yoo xamante ni nit ki du li mu jëf kese ci lu baax moo ko mën a agsi moo mën a ñëw ci moom mais keneen mën naa jëf lu baax yéene ko ko walla de ñaan yàlla mu defal ko ko wala moom mu taxawal ko ko ba pare borom bi may ko yoonu waajoo jële loolu dina di ñëw ci biir téere bi bu ñu yàkkamti c'est juste pour leeral que ni mbir mi lii kese de kene yow daal ku nekk daal limu mu fàggu kese wa an laysa lil insaani te loolu la bindoon ca téere yu njëkk ya ah la mu bindoon ca Seydina Ibrahim wa an lil insaani illa ma sa'a waaw wa anna sa'yahu wa te mooy fàgguteefam waaw te fàgguteefam sawfa yuraa xel seet na koo gis ëllëg waaw kon lañ soxla woon foofu wa an laysa lil insani illa ma sa'a te li ko jiitu woon la alla tazira am lam tunabba am lam yunabba bima fi suhuf Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a waaw waaw ndax xabaare wuñu woon waajoo jee la nekkoon ci téere yi Seydina Muusaa ya di Tawraat alayhi salaam wa Ibrahim alladhi wafa ak téere yi suhufu Ibrahima nga xamante ne moom moo matal moom matal na wàccoon ak lépp lu ko bi tegoo lo alayhi salaatu wassalaam lan lañ fa defoon allaa taziru waaziratun wizra uxraa waaw que kenn du yenu bàkkaaru keneen yenu gàllug diisu bàkkaaru keneen kenn du la ko yenu yaa koy yenu yaa koy encaisser sa bopp wa an laysa lil insani loolu mooy côté yu yiis yi yaa koy yenu de waaw lu bon lu nekk fa man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara ku jëf lu mel ni lu gën a néew xeer tepp su bu ñu toj toj toj toj ba maratuñ koo toj lu gën a néew atome ci lu bon yaa koy jël yaa koy gis de bu dee lu baax diñ ko gis bu dee safaani diñ ko gis mooy pour yow te wa an laysa lil insaani illa sa'a bu dee ko tey yu baax nit ki amul lu dul la mu fàggu loolu lay am wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa ginnaaw bi ñu fay ko fay ga gën a mat dara kenn du ko tool ëllëg ah wala yuzlimu rabbuka ahada te sa borom doo la eh, wax ci beneen saar ba du tooñ wal eh, haashahu ahada kenn kon borom bi nag xeet yoo nekk lay sasam dañoo may yeneeni buntu yiiw yoo xam ne nit ki borom bi mën na koo defal ay xéewal ay tiyaaba yoo xam ne du moom moo ko def mais mbokku jullite ma ko def mais yéene ko ko saraxa ko ngir moom def ko yéene ngir moom borom bi nangul ko loolu la jotale ko ko te loolu dinañ ci ñëw insha allah comme hadith sayna Sa'd ibn Ubaada bi radiyallahu taala anhu bi nga xam ne ci la yaayam génn àddina mu ne yonent way façam sama yaayam dafa génn àddina te jotula def testament te xam naa ne bu amoon taaw def ko doon na ko def est-ce naa saraxe ngir moom mu ne ko na am waaw ak aj géeg yooyu ka woon walla man sama bàyyi daa ci fariidatul ajj te mu ne ko est bu ma ko ajalee yooyu yëpp insha allah ñëw ci mel na xam nga kooku manoo ne même bu dee boo xoolee xoolu biir bi nga mais nañ bàyyi loolu ba ñu dugg foofu loolu c'était juste pour là bu ñu àggee yo ci yooyu insha allahu taala fay ñu leeral affaire boobu insha allahu taala kon daal kon fii nii lahaa mooy lu baax li mu def ngir boppam la lu yées li mu def ci kawam lay këpp waalay haamak tasabat rabbana e eh, suñu borom lo ah ñu ne rabbana ay suñu borom laa tu'akhidna yàlla na bu ñu jàppee in nasiina bu ñu bawee ci ci tayefa ah. nasiina wi fàtte waaw dëgg la bu ñu fàttee loo xam ne yaa ñu ko waroon a dañ la ko war comme julli jot ñu toog fàtte ko moo tax yenn ci borom xam-xam yi ne noonu nisyaan gi mooy bàyyi gi xam nga nii mais insha allah mooy ñaar yëpp bu ñu jàppee li ñu fàtte waaye bu ñu jàppee li nga xam ne ci tayeef la ko bàyyi ci loo xam ne yaa ñu ko digaloon ñu ba ko ci tayeef loolu it yal na borom bi tabaaraka wa taala bu ñu ko jàppee waaw rabbana la tu'akhidna yal na bu ñu jàppee in nasina bu ñu fàttee loo xam ne jaamu yàlla la wala loo ñu terewoon ñu fàtte def ko taxaw def ko tawaruñ ko woon yal na bu ñu ko jàppee waaye bu ñu jàppee li nga xam ne sax suñu bakkan daal la ñu topp en tant que doomu aadama bu doye alayhi salaam ñun ñu doy di ñii ñu toppul suñu bakkan ba def loo xam ne xam nañ ne ah lii kat da nga tere woon loolu it yàlla na bu ñu ko jàppe waaw waaw yëpp borom bee ñu ko sànni nañ koy ñaan moo tax bokk na ñaan yi gën aw bu ñu juumee wala ñu moy wala ñu moy ci kaw beneen wax wi ñu moy li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii moom nga ñu digaloon waaw waaw mooy tay am na ñu ne loolu la <laughs> ne mooy bu ñu bu ñu bu ñu tayee def bàyyi waaye yooyu yëpp day mooy bu ñu fàttee ak li ñu juum waaw bu ñu fàttee ak bu ñu juumee bu ñu yëga di dalee waaw kon yooyu yëpp yàlla nanguñu ko daal di jéggal mu ne kon rabbana wala tahmil alayna isra na bu ñu yen ab bu ñu teg aw yen yen ñu ak yen mooy teg ñu loo xam ne day naqaree supporter ci jaamu yàlla yeeg farata yi comme waa banu Israël waa banu Israël nga xam ne alayhi salaam seen seen bi ñu diise woon lu taxoon parce ñoom ñoo compliquer seen bopp borom bi taral mbiri seen kaw hatta l'islam bii boo fiy tar tar boo fiy taral sa bopp borom bi bàyyi la bu tar ci yow <laughs> gisoon nañ hadith sayna Abdallah ibn Amr bi nee na yonentu Yàlla di ma wax di ma wàññiloo may may kii ah fa shaddatu ah fa shaddida alay may taral mais ñu bàyyi bir mi tar sama kaw ñu taral bir mi sama kaw ba maa ngi nii nekk naa mag affaire bi tar na waaye nii daay continuer damay woor bés yi ma manu la war ma téye leen compter leen après leen fayat aka neexoon ma jàpp ci ñetti fan ya ma yonente ma saa saa waxoon par par weer waaw kon nag yàlla bu neen yàlla na bu ñu teg ah maa la la euh, euh, la ta la tahmil alayna isran mooy ëpp yan bu diis waaw bu yàlla na bu ñu teg lu diis a diis a diis loo xamante ne nii ah day diis isran tamaa kenn li nga xam ne xamaltahu nga ko yene woon chargé woon ko digaloon ko ñu koy taxawee alal ala ladina teg ko ci loosu ña nga xam ne min qablina ñoom jiitu woon ci yahuudi ak nasaraan yi waaw yahuudi ñoo xam ne seen sharia saa yi aka metti woon dañoo ko def seen bopp lu ñu leen wax ñu laaj leneen affaire yi tar ci ñoom yal na nag sharia bu mel noonu yal na bu ñu ko teg waaw a ne rabbana e suñu borom wala tax wala tuhammilna te yàlla na bu ñu teg tamit maa la taqata lana bi maa la taqata lana bi loo xam ne amuñu ci kàttanu def ko waaw maa la taqata lana bi loo xamante ne ni amuñu kàttanu def ko voilà loolu it yàlla na bu ñu ko teg waaw mais loolu te tuul que de yow li yàlla digle benn façon coono di ci am si xam nga ne mos la dëm leen tudd yi neex mais julli jot mais neexul ci bakkan mais am na xeetu coono mais loolu nit ki c'est supportable da koy supporter waaw waaw kon nag loolu la kon loolu moom euh, <coughs> yàlla na mu ñu ko teg loo xamante ne àttanuñu ko manuñu ko yàlla na mu ñu ko teg rabbana mu ne suñu borom kon wala tuhammilna ma la to ma la taqata lana bi loo xam ne amuñu ci kàttan léegi am na lu ma doon sute <laughs> mooy euh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dane bi mu ne bi leen yonent bi sallallahu alayhi ne wax leen lii ñu wax ko fa nasaxaha Allah ah dégg nañ topp nañ ñu ngi ñaan sa njéggal yow suñu borom kat ci yow dong la delluwaay nekk mu ne bi ñu ko defee boroom bi naa di saxal loolu abrogé aaya boobu mooy atte ba ak la jël la mu ëm la mu làmb bi wàccee laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaha ah laa ma kasabat wala yaa ma kasabat rabbana laa tu'akhidna mooy ñaan yooyu bi mu amee. et eh, suñu borom yàlla bu ñu jàppee inna siinaa bu ñu bàyyee te tey wala bu ñu fàttee aw axtana wala ñu juum def looy tere wala bàyyi looy digle qaala naam nee boroom borom bi ne waaw def naa voilà loolu laa doon sut dane qaala borom bi ne naam mooy def naa lii rabbana yi suñu borom wala tahmil alayna isran yàlla bu ñu teg addiyeen bu diis kama keem li nga xam ne xamaltawu nga ko yenoon ala alladina min qablina ñi nga xam ne ñooñu jiitu woon mu ne qaala naam borom bi ne ah kay def naa loolu mu ne rabbana kon borom bi ne mu la ñu yem ak yen comme niñ ko yenoon ñi nga xam ne ñoo ñu jiitoon mu ne xaala na am borom bi ne ah kay def naa ñu ne rabbana ndax ay ñaan la wala tuhammilna yal na bu ñu yen maa la taqata lana bi loo xam ne amuñu ci kàttan de ah waaw bu ñu teg lu di yen bu diis nee na borom bi ne na na am def naa waafu an na te yal na nga ñu jéggal yal na nga jëllale suñuy mbir wax fa wa an naa wëlli ñu wax fir naa nga suturaal ñu jéggal ñu ñeel ñu war xam naa te yal na nga ñu yërëm anta mawlaana ndax yow yaay ci méngoo suñuy mbir yow dong du keneen fansur naa yal na ñu dimbali nag alal qawmil kaafiriin ci nit ñi nga xam ne ñoo la weddi nee na qaala naam suñu boroom tabaaraka wa taala ne naam ah kay ne lii itam def naa non mu ne hadith bi rawaahu muslimun mu ne al imaamu muslim ibnu al-Hajjaj rahmatullah alayhi soloo na ko waaye na ko noonu sëriñam di al imaamu ahmad ñoom ñaar ñoo ko wéetoo ci waa kutubu as-sitta al imaamu muslim rahimahullahu taala mu ngi kon di ci kitaabul iman baabul bayaanu taklifillahi ma yutaqu baabu bayaanu annahu subhanahu wa taala lam yukallif illa ma yutaq wala baabu buntu bayaanu bii leera annahu ko ne moom borom mooy suraxee ko def kene subhaanahu woonaa cella ci ak cellam wa ta'ala ak tawem te yéegut lam yu kallif du daal di togg jëf du chargé du digal nit ne ko defal wala jaam illaa ludul maa yu tàq li nga xam ne moom la attam moom la mën a def woofu mu ne haddathanii ne dali na ma Muhammad ibn Minhal ad-Darir mu nekki ma ne dali mooy Muhammad ibn Minhal at-Tamimi al-Mujashi'i Abu Ja'far am ñu ne Abu Muhammad no Abu Abdillah rahmatullahi alayhi muy Muhammad ibn al-Minhal rahimahullahu taala mu ne moo ma nettali ad-Darir wa Umayya ibn Bistam al-Ayshi mu ne ak sama beneen sëriñ man imam Muslim bi Umayya ibn Bistam ibn al-Muntashir al-Ayshi Abu Bakr al-Basri rahmatullahi alayhi kanta Abul Minhal ma ne tamit ad-Darir al-Basri moom it Basra la woon <coughs> ci waa Basra Basra fële ci Iraq sudu Iraq foofu la Eh, cosaan foofu lañ ne woon wallafdu mu ne nag kanta kaddu yii nii eh, ma indi fii man al imaamu muslim li umayya mooy sama sëriñ bi ma mujjee tudd di umayyatu ibn bistam moom lu ma woolee ñoom ñaar ñëpp qaala nee nañu haddathana yazid ibn zuray' ñu ne ku ñu nettali mooy yazid ibn zuray' abu muawiya al basri moom nii eh, moom ci waa basra bokkoon muy abu muawiya rahmatullahi alayhi mooy yazid ibn zuray' wala mu ne haddathana Rawh mu ne Rawh wa huwa ibnul Qaasim imaam Muslim di leera wa huwa ibnul Qaasim muy Rawh ibnul Qaasim mu ne Rawh ibnu Ubaada non Rawh ibnul Qaasim at-Tamiimi al-Anbari Abu Ghiyaas rahmatullahi alayhi al-Basri moom it waa Basra la woon gis hadiis waa Basra an al-Alaa mu jëlee al-Alaa ibnu Abdirrahmaan ibnu Yaquub moom mii nag al-Madani rahmatullah alayhi an abihi moo ko jële ci baayam nga Abdurrahman ibn Yaqub al-Madani moo tamit rahmatullahi alayhi bokkoon ci waa Juhayna rahmatullah alayhi an Abi Hurayra moom moo ko jële kii nag moo ko jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ah, Abu Hurayra ah, annahu qaala mu ne lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi llah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir mu ne qaala staddam bi dafa gudd kon waxoon nañ ko foofu al imamu muslim daal di indee moom moo ko kon al imamu ahmad ibn muhammad kanta imamu ahmad mu ngi ko musnadu abi hurayra radiyallahu taala anhu an-nawawi rahimahullahu taala daal di ci li nga xamante ne nii mooy buntu bi eh, ndax waxoon naa la buntu yu jiitu woon daanaka ramification am lañ te dinañ gis ne moom itam bunt bi mu ciy teg daanaka tamit beneen ramification la mooy loo xam ne rek moo garab yii dañoo takkaloo voilà ñoo takkaloo ñoo bokk ci li ak li nga xamante ne daanaka <clears throat> ñuy jëm moo tax moom di lii kon mbir mi dafa leer lëkkaaleem ak buntu bi ñu nekk mooy yonent bi alayhi salaam eh, saxaaba yi li leen li leen seen borom wax mu ne leen dee leen ci wommatu te bañ a def li nga xamante ne di wax ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci waa ahlul kitaab bay ni ñu joxoon ay téere min al wan nasaara ba pare wax leen lan ngay wax wa maa yaqulu lahu idha bu ñu la woowee ne la kaay ci àtte bi yàlla lii la yàlla bëgg looy wax sami'na wa ata'na voilà loolu la mooy loolu mooy kàddu bi wax leen ne dégg nañ topp nañ voilà buñ la teree aw nuhiya an munkar loolu it sami'na wa ata'na dégg nañ topp nañ waaye doo fi nekk ñu ne la lii la yàlla te nga après ça est xam nga ni lii sa façon njaay nii dafa xaraam nga naan mais après déedéet xanaa doo jullit kenn du waxe noonu voilà bul wax nii ndax boo ko waxee rek roy nga ñoo xam ne jar roy mu yahudi wan nasaara te yonent bi sallallahu alayhi waxoon na woon xaaliful yahud hatta ci seenu coli nag ni ñuy mel rek seen viyu ci biti noonu rek nee na wutalee nag ñoom loo xam ne ci pas-pas la yàlla di di la ñu naan defuñu tere yow ngay ñëw ngay ñëw di def li ñoo ah. kon mu ne déedéet bu leen def noonu kon li ñuy wax mooy la sami'na wa bu buñ la diggalee mbaax neel dégg nañ topp nañ buñ la teree loo xam ne safaan la boo newoon neel dégg nañu topp nañu waaye bul rëy naan wayow sama yoon nawu ci en plus sax ah. xanaa da ngaa mënula lijjanti say mbir waaw bu ma so bu ma neexee après quest que ça fait yow voilà que ma bañ a après c'est quoi c'est ton affaire yow non waroo wax loolu da ngaa war a wax dégg nañ topp nañu voilà kon kanta <coughs> <coughs> aaya bi pour benn mbir ngir tëj xam nga aaya bi nii euh, al imaamu muslim ibnul hajjaaji rahmatullahi alayhi <coughs> dafa soloo ci euh, saxiix bi loo xamante ne nii euh, ci Seydina Abdallah ibnu Mas'ud radiyallahu taala anhu mu ne fii nii xam nga gis ne aaya bi kon da ngay gis ne aaya yi suuratu Baqara fin bi nii lañ wàcc mais foofu Seydina Abdallah ibnu Mas'ud bi nga xam ne ci lañu <coughs> euh, daal di israa yonent bi rañaan bi nga xam ne ci la rañaan bi am yonent bi alayhi boroom bi daa am yoo xam ne moom la ko jox keroog waaw dafa am yoo xam ne borom bi da koo jox keroog te bokk na ci yi nga xamante ne nii moom la ko jox keroog mooy bi demee ci rañaan bi voyage nocturne boobale bu siiw bi al isra wal mi'raj <coughs> mu ne yeneen tubaab saa dafa dem ba sidratul muntaha garab ga nga xam ne. mooy téegu téegu lépp waaw téegu lépp waaw léegi euh, ci gàttal wala ba mee foofu mu ne jox nañ ko fa ñetti mbir jox nañ ko fa juróomi julli yi ñuy julli comme niñ siiwe waaye wa ontiya xawaatimu suuratul baqara ak la nga xam ne moo tëj saar bi nga xam ne mooy suuratul baqara voilà saar li nga xam ne moo tëj suuratul baqara te mooy aay yii la ci ci jublu mu ne wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi shay'an al muqhimat mu ne te jéggal nañu képp koo xamante ne nii bokkaalewul yàlla dara ci xeetam bàkkaar yi nga xam ne ñoo yu rëy yi fekk bokkaalewul rek waaw wa la yaghfiru an yushraka bihi waaye wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha loolu euh, ngir euh, dolli jariñ la woon te <clears throat> boo déggee lool bul ne ah mais nu loolu it mooy ca Isra wal Mi'raj aay yi joxoon nañ ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam <clears throat> mu ngi le kon euh, insha allahu taala kon ci kaw nii ci la buntu bi jeexe garab gii imam présenté tey walillahi alhamdu wal minna wa jazaahu islami xayra kon al imam muslim moo ko solo bii di ñëw mu indiwaat beneen bunt boo xam ne mooy numéro dix-huit ba léegi ci vingt ci même lancé wu yi ñoro bunt yi ñu génn ci lay ñëw moo tax bunt yooyu mbir yi hadith yi fay ñëw daanaka du gudd parce que affaire yi day nekk loo xamante ne yi hadith yi jiitu woon garab yi njëkkoon a wane